non yi nekk ci parc yeeg yooyu non non dañ leen di dundal non bi mu lay wax mooy bi nga xam ne mooy yow daa nekk à leer libre te tamit mën na la gaañ te mën na dugg si mais bu dee ñoom ci seen àll bi comme ba fi mu nekk ci Jokalante ba nga xam ne gandum ci lañ leen defal même à l'air bu dee ne yow euh, kooku gaañu la defu la dara bu dee nga gis ne daa sonn di waaj kii nga dimbali quoi ah. voilà te xam nga ne kii loram du agsi ci ñun quoi. te lorawul fii parce que gars yi fii du territoire kenn ñoom rek a fi nekk waaw seen biir quoi voilà mais loolu tamit lu jar a bàyyi xel la voilà loolu daa jar a bàyyi xel quoi voilà mais yi nga xam ne ay mët lay doon di di di jóge nekk ci àll yi di wër di rayaate ci di ñu ñëw ci toolu nit ñi waaw booy gub noonu jékk rek jàpp jàmmaarloog ci day ñett ak ñeent ñu gaaw saax saaxee la yu mel noonu moom xaj yu mel noonu yooyu moom xayru muhtaram te même gaynde yee ñoom dañ leen di toppatoo lool mën na nekk dañ leen di toppatoo voilà bu ci park yi lañ leen defak ak yooyu lool du lu sharia d'accord la attention ah voilà wal xudiya mooy alxidaatu voilà <laughs> moom la alxudiya mooy alxidaatu waaw kon nag loolu lépp mu nekk li nga xam ne xidaatu moom xidaatu mooy le milan mooy yooyu di këf ñoom euh, euh, kële xuraab mooy baaxuñ voilà xidaatu mooy contrairement li moo xoon fe mooy ñoom baaxuñ yooyu ñooy gayru muhtaram yi voilà wallahu taala alam léegi kon lii nii moo tax loolu lu am am solo la ko nit ki mooy xool yii nii même bu dee xarb bii la parce que xar bii bi léeg-léeg nga def ci moom lu baax loo xam ne da koy dëpp day tax mu vraiment euh, mu ne man gars yi nga xam dama leen a bañoon ba di xareek ñoom di kii ak ñoom mais loolu moo tax euh, loolu euh, boo jàppee prisonnier mais amoo droit di ko di ko kii ah di ko mar loo bam dee ah non waaw ne man di ma leen di torturer voilà da ngeen ñëwoon di xeex l'islam kenn du leen kii déet yeneen saa saa ñoom jàppoon rakk ñoom Mus'ab ibn Umayr bi Abu Azza <laughs> gisoon Amr ibn Abdullah bi waxi kacoor bi ci jotaay bi ñu génn. mais prisonnier bañ leen jàppee Badar dañ leen a xiifloo ray leen déedéet ñoom liñ leen doon jox sax waa Madina doonu ñoon lekk lool waaw moo Abu Azada kii euh, kii euh, euh, frère wu Seydina Mus'ab bi Mus'ab ibn Umayr frère am bi bañ ko moom daa bokkoon ci ñu jàppoon prisonnier keroog Abu Aziz mu ne man affaire yi dama ci amoon sax benn gêne quoi parce que gars yi man liñ ma doon jox bi ñi ma jàppoon liñ ma loon ci waa Lansar man li ñu ma doon jox en tant que prisonnier ñoom sax doonu ñoon lekk lu mel noonu <laughs> mooy liñ ma doon jox moo gënoon ñoom joxuñ la noon ñamu de li gën a neex lañ leen doon toggal quant à ñoom ñuy lekk ci tàndarma yeeg yooyu quoi di leen toggal yàpp parce que waa Makka dañ ne woon waa Makka yàpp lañ xam te pourtant ko xar bii la voilà mais loolu dafa des ci moom ak ñu bari ci ñoom loolu daa des ci ñoom fàttewuñu ko ba ñenn ñi looloo tax ñu nekk jullit moo tax bu dee lii Imaam An-Nawawi di wax mooy xar bi boo xam ne xam nga ne kii moom mais en général mais euh, ku bon la ku kii la ba pare euh, ni ko gise nii nga laaj ko mun a xam wooy je je je je me suis kii perdu ak nangam ak nangam gars yi fan lañ féete sax voilà y a des musulmans à côté il euh, faut que <laughs> moom kooku bu ko jox dara <laughs> voilà <laughs> mais bon mais bu dee koo xam ne parce que euh, bu yooyu ngay def action yooyu day tax mu dëpp ko quoi waaw léegi kon loolu moo jëm ci loolu loolu yooyu boo ko defee mooy traitement bu baax daa baax te loolu la ñu l'islam sant ah. tanta jàpp ay prisonnier di leen torturer moo tax keroog bara bu mu gisee gars yi di dóor gars yi bañ jàppee ña doon utal ndox waa Quraysh yeneen saa sa muy julli ba pare ne yéen kii bu leen waxee dëgg ngeen duma ko bu leen waxee dëgg bu leen dëgg ngeen bàyyi ko ah <laughs> voilà bàyyi leen kii kon mu ngi noonee quoi waaw muy Aslam ak Arid ñaari euh, booy yi waa ñu woon ci <laughs> ba ñuy utal waa Quraysh ndox yeneen saa sa laaj leen ñan la ñaata lañ. Euh, wax leen laaj ko ñaata giléem la ñuy loj ak ñan ci kilifa yu ñoo fa nekk waaw ba mu waxee loolu yeneen saa sam na leen hadihi qurayshun qad alqat ilaykum aflaada kabidi kabidiha waaw <laughs> tourne ci sahaaba yi ne leen ñoo ñoo fi nekk kii wax na dëgg waaw waaw Utbatu ibn Rabi'a nga ci mbooloo mi Shayba Abu Jahl ibn Hisham wax wax waaw an-Nadr ibn al-Harith shaytaanu Quraysh ba Uqbat ibn Abi Mu'ayt wax yeneen saa salaam tourne ci saxaaba yi ne leen Quraysh ngoog dogu resam lañ sànni ci yéen tey <laughs> mooy buñ leen rayee ñi yoom mooy Quraysh moom daanaka moom li simi niñ fa lu bari Allahu akbar te noonu la demee woon qad qasamahumullah wallah ñoom ñëpp la yàlla buggal keroog ponkal yooyu nga xam ne ponkal yooyu nga xam ne ñoom ñoo fa ñoo fa newoon voilà ñoom ñoom ñoom ñoo fa newoon Allahu akbar waaw waaw loolu lu ama am lu ama am solo la quoi allahu akbar kon kii mooy ku eh, eh, eh, ñaateel bi <laughs> kon ñu ngi ci rajulun hein ala fadli ma'in bil falati yamna'uhu min ibni sabil waaw gravité def loolu nekk foo xam ne dañ faa soxla ndox nga yor fa ndox yow képp daal di koy xañ gaay ko soxla moo tax doomu aadama bés bu ñu yàlla tegoon xéewal yi seen loxo <laughs> yow imagine gars yi dañu yor benn marché marchandise gars yi kii ko ñu naj ko naj ko téye ko ba jamono ji ko nit ñi soxlaa ñu jël ko daal di quadruple prix bi waaw gis nga temps Covid bi gaa yi niñ doon jaay max ma kii oxygène yi bouteille d'oxygène yi muy ne gars yi wax bi naaw ci loo xam ne dañ koo soxla ngir noyyi <laughs> imagineel ñooñ bu ñu yoroon noyyi nit ñi billahi ñu bari dee dañ leen di rey eh passé à la caisse ku gaawul man je vais couper ñu couper la ku buñ la couper nga dee <laughs> moo tax borom bi billahi borom bi eh, bokk na xéewal yi gën a rëy yim ñu defal mooy le fait que li vital ci ñun en fait bàyyiwu koog doomu aadama yi ñu koy ñu koy gérer moom moo ko géréel boppam bi ñu ko géréel ñun ngir di ñu ci di ñu ci tëbb wërsëg bu ne woon ci loxoy doomu aadama yi ñu dee <laughs> ah waaw kon dañuy dee waaye ndokk pour ñoom ba ko boroom bi nga xamante ne mooy mu dal di yore allahu akbar ku nekk ciy am koo nekk dina la jox li nga xam ne moom la bindoon ngir yow waaw saagaal boroom bi weddi ko defal lépp teewul mu lay dotti la nga xam ne bindoon na ca alal ne lii dina la ko defal jeex na te doomu aadama daa man lool waaw bu la xoolee nga xool ko euh, bàyyi woo ko xel boobu rek mu mer waaw romb ko muy kii di jaay fulla ay nangam waaye man bëgg koo convaincre ci ay mbir ne rek waa ji nuyu ko sax ni jàpp ndaa waroon a taxaw kii ko parce que mooy diw kook bu la yoraloon dara dalay rey bis boobu <laughs> Allahu akbar kon ku njëkk kaango keneen ki mu ne wa rajulun ba rajulan bi sil'atin asr <laughs> waa ji nga xam ne daa jaay am marchandise ginnaaw asr benn waay waatal ko yàlla ne ko lii laa ko jënde woon waa dëggal ko fa saddaqahu wa huwa ala ghayri dhalik al-imam al-hafiz an-nawawi mu ne kanta wa amma al-halifu kanta waa waat kaadiban bi nar ba'dal asri ginnaaw julli tàkkusaan fa mustahaqqun kooku ak a yelloo haadal wa'iid tëkku bu toll nii que yàlla du ko du ko wax ak moom li sub taxawaay ba du ko xool te du ko fóot ci bàkkaaram indi ta dina am mbugal mu tar ak a koo yelloo kii tëkku bu toll nii waaw mu ne wax xasa parce que mooy en mooy li aaya yi wax rek waaw waaw mooy gaa yi xam nga lu ñuy liggéey inna alladina yashtaruuna bi ahdi llahi wa aymaanihim samanan qalila moo tax borom bi jépp leen ne ulaa'ika laa xalaqa lahum fil aaxira wala yukallimuhum allah mu di waat mu lii yonent saa salaam daal di wax nii wala yukallimuhum allah wala yanzuru ilayhim allah wal iyaazu billah ha wala yanzuru ilayhim te walahum te dina leen ñeel wala yuzakkihim te dina leen ñeel azabun bugal alimun bu tar waaw waaw ñeenti mbir la waajalal ñu mel nii du wax ak yow laa yukallimu wala yanzuru du leen xool xool ak yërmande wala yuzakkihim ñeel na leen alimun bu tar mooy ni ko aaya yi rangalee noonu la ko yoneen saa sallam rangalee li nga xam ne dañuy jënd ci pattu yàlla ak seen ngiñ ñi ñuy giñ billahi di prendre témoin yàlla ci loo xam ne ay nar la c'est juste pour duufal euh, seawam chiffre d'affaires am ak li nga xam ne moom la mën a am ci nit la xawla wala quwwata di prendre yàlla en témoin ci loo xam ne nar la al yaminul ghamus ba pare al ghamus mooy di waat ci loo xam ne leer na ko ni lii du dëgg kooku bokk na ci bàkkaar yu mag yi nga xam ne day naq borom biir safara tudd fa génn aazana allahu wallahi yàlla nañu borom bi musal ci yi quoi waaw allahu akbar lii la gis nga li ci borom bi tëg tëkkoo yonent saa salaam ne ki def lii ki def lii ci la waatloo parce dafa waat jaay dara am marché ñëw pour am pour jaay tu tu es a à wat ci loo xam ne nar la yaa ko tey billahi waaw billahi waaw lii lii lii jaay nañ ma ko lépp lool sëñ bi yow tamit mais da nga sama waay waay bu waay bu moo merloo parce que quand même boo ma newee tamit di ma fay lii xam nga sonn ci dem dem ba Mauritanie uti marché bi jóge Dubaï kii dem port ñël kii ñëw tamit sonn ci ñëw ba fii sama boutique tamit di ñëw eh, eh, eh, ah li ma fay ay cinq mille tamit ci lii xam nga tamit loolu neexul ci xol xam xam ne ah maa ngi jéggoo billahi waaw billahi laa wax lii lii lii man man man man man man man man six mille laa ko jëndi ndekete yoo waa ji day nar en gros lañ ko defal pièce bu nekk c'est trois mille <laughs> borom bi ne kii moom lii lépp moo ko yone saa sam ne waa ji ci la waaw moo Imaamu Nawawi ne kii moom ak a koo yellu waaw ka yelloo tëkku gi wa xassa mu ne nag kaay waa ba'da al-asr bi moom lu mu fi te waxoon nañ ko hadith 617 mooy waaw ginnaaw tàkkusaan waa léegi bu ko defee ginnaaw timis <laughs> wala ginnaaw yor yor wala ginnaaw julli fajar après bi julli fajar gaay biñ génnee ci jàkka ji la doon jaay ci buntu jàkka ji noonu ay affaire di waat rek waaw gaay gaay ay way way day dem day dem day dem gaay julli après génn waaw waaw sëñ bi bii ñaata jàllaabe bi ñaata nangam mais saa yi lii si yaram billahi lii nii fa ma koy jële yow liñ ma fay loolu lañ ma ci jox lool laa koy jënde dikkati yu day kàcc waa ji dëggal ko ne ko waaw kon baax na bon kon cinq mille ans nga koy téye moo kon huit mille dina baax mu ne ko waaw baax waaw rek waa waa jox ko mu jël dugal waaye gaaw leen waaw leen huit mille huit mille huit mille huit mille huit mille <laughs> la hawla wala quwwata <laughs> mu ne léegi moo ko defee ginnaaw fajar wala ginnaaw gee wala awaa gee nag daa am dina am conséquence mu ne la kaay <laughs> wa xassa ma ba'da al-'asr li sharafihi bi sababi ijtimaa'i malaa'ikati al-layli wan-nahaar wa ghayri dhalik mu ne Kantaa yeneen saa salaam daa tudd ginnaaw julli tàkkusaan ngir teraanga gi nekk ci ginnaaw tàkkusaan ndax malaaka yi service suba gi ci la ñuy demee service waa service ngoon di ñëw. lahu mu'aqibatun voilà ijtima'ul malaikati layli waaw yu guddi yi di ñëw yu nahaari yu bëccëg yi di dem looloo tax ak yu mel noon ak yeneen yu nekk ci ngëneelu tàkkusaan ah loolu lépp yow euh, nga julli julli ju tedd jooju salaatul wusta teg ci julli ji dëkk dugg doomu borom bi ne xaafitu ala salawaati wa waaw wattu leen jullit waaye rawatina julli ju dëkku doomu ji te wax nañ la loolu li gën a dëgër te saa saa ma ko wax ci xadiis ne salaatul wusta mooy salaatul wusta mooy salaatul asr nga julli julli jooju nga xam ne borom bi nee woon na inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar julli yi ak yi nga xam ne dañu ñaaw nga ñëw julli julli jooj ba pare Abdullah amul dara lu mu soppi ci yow amul dara lu mu soppi ci yow nga pare taxaw di waat ci yàlla ginnaaw bi nga jullee julli ñi nga gi gën a digg dóomu waa ah. ngay waat ci yàlla moomu def ngëneel yi foofee naan waat naa ci yàlla lii ci lool lii laa ko amee woon lii laa ko amee woon lii lañ ma ko jaaye woon alors que da ngay kàcc moo tamit ki nga xam ne daa ñëw ne waat na billahi waaw lii nga ma koy fay fay nañ ma ko ma bañ waaw c'est la même chose waa ji ko bon kon waa ji ñaata la joxoon huit mille mais ma bañ añ na bon kon bon huit mille cinq cent moo ko noo yokkal sa loxo nag même bu dee huit mille cinq cent sax te du dëgg kenn fayu ko ci dara c'est juste am ndëgg sër xël la piège la bu mu teg ngir waaj kooku mu ngi ci biir laxiqahu al-wa'id waaw kooku tere bii nga xam ne moom lañ tere da koy jàpp dina dugg ci moom waaw waaw laxiqahu al-wa'id la maxaala kooku foo jaar tere bii day dal ci kawam waaw kenn manu ci aslëf waaw ma kenn manu ci aslëf allahu akbar léegi ñu jàll ci kenen wa rajulun baaya'a imaaman laa yubaayi'uhu illaa li dunyaa ak waajoo xam ne daa jaayanteeg ab imam mais jaayantewul ak moom lu dul affaire waa dina waaw fa in a'taahu minha wafa wa in lam yu'tihi minha lam yaf waajoo xam ne daa jaayanteeg benn imam waaye jaayantewul ak moom lu dul ses intérêts affaire àddina kese imaamul Nawawi rahimahullah mu ne wa amma mubaayi'ul imaami alal wajhil mazkuur fa mustahiqqun haadal wa'iid li ghishshihil muslimiin wa imaamihim wa tasabbubihi ilal fitani baynahum li naksihi bay'atihi la siyama in kaana mimman yuqtada bihi wallahu Allah mu ne kanta waa ji nga xam ne mooy ku mujj ki moom jaayanteeg ab imam sànnil ko xob jox ko sa confiance waaw ne moom lañu porter allégeance bu dee koo xam ne buur la wala yu mel noonu xalifa la bu ñuy porter allégeance daal di jébbalu ci moom kii ko ne as wa ta'a dégg topp ci sunnaay farataay euh, li borom bi farataal ak sunnaay yonent bi alayhi salaatu salaam waaw ba nga dem ba ci biir trahir sa parole boobee parce que yëfi àddina yi nga doon xaar ne boo boo ko jàppalee bu ñëwee dina la ko jàpp dina la ci jox loolu la la joxul bii moom bu garaaw la <laughs> ay suñu vote yi c'est pas que je suis un laïcard banu laïcard chez les laïcards man ça ne me concerne pas qui te dit ça qui t'a dit que ça te concerne pas si ça te concerne ça waaw moo tax waroo di jàppale nit pour que pour des postes yoo xamante ni que pour avoir des postes yow mooy intérêt réew meeg boro jullit ñeeg li gën ci ñoom sa yoon newu ci ça passe waaye yow au delà de ta barbe bu sawaay faale woo ko waaw faale woo yow li am solo lépp mooy ci yow te ku waxal yàlla waaye waaye yal yàlla yàlla yéwénal lu bari ci ñun jikko ji lañ yor mooy lépp lu ñuy dugg ak képp ku ñuy jàppale rek wala di xaw a kii say mbir daa am lu ñu soxla ci yow buñ ko defee rek xamal ne gars yi c'est pas par altruisme par bien par non non bonté non non non am na lëmas luñ ci lëmas non am na nekk ci lëmës loo xam ne sawaay waxu la ko quoi dañ cee lëmës jaan waaw dañ cee lëmës jaan am na lees la waxut <laughs> waaye am na lees la waxut sawaay ci mbir yi <laughs> sawaay waxu la nim deme de wóor na boo ko ba mooy intérêt la rek waaw daa fekk intérêt ne ci te nit yi léegi looloo ëpp ci ñoom wal iyaadu billah wal iyaadu billah ñoo xam ne seen lépp intérêt kese kese kese kese buñ ci amatul seen intérêt bu ci feeñatul euh, ça ne mérite plus d'être ces euh, ces ces ces causes ne plus d'être défendues quoi parce que ma ci newul wal iyaazu billah yal nañu borom bi musal ci xeet yu mel nii amin kon al imaamu an-Nawawi mu ne kanta waa ji nga xam ne daa jaayanteeg ab imam comme nii nga xam ne moom la ko yonent may saa saa waxe nii mu jaayanteeg ab imam ba pare <laughs> waaye lu mu def hein ah, bi mu jaayanteeg moom mu daal di koy euh, trahir mooy euh, bu ko joxee ci mbir yi mu gërëm bu ko joxul mu mer di xun na ko protester mu ne kanta kii moom moom it ku yelloolu lii la waaw kene yàlla du wax ak moom bés pénc du xoole ci moom xoolu yërmande jëme ci moom du ko setal ci bàkkaar yi mu fi indi te dina ko ñeel mbugal mu tar bu ko fayee waaw bu ko jéggalul ci dara am lu tax mu ba jéggal ko wala mu jéggal ko bala moo jóge fii wala même bu fi jógee yàlla xool ci leneen ndax mbaaxam max almaxd jéggal ko bu dul loolu kii moom ako koo yellu lu tax li xichihil muslimin parce que dafa dafa wor jullit ñi waaw gis nga boo waree njiit waroo njiit bi kese jullit ñi nga wor yow yaa ne kii nañ ko jàppale kii la am na ñu bari ñoo xamante ne yow sa wax jooju tax nañu voteel ko wala ñu sànnil ko wala ñu ne nañ porter allégeance nañ nañ kii rek ci waaj ndax diw moom bu waasee kii te kooku ku intègre la ku nangam la boroom xam-xam la wala ku ñuy topp la ku xam ne leader la nangam te moom euh, xamewuñ ko caaxaan nga dugg ci dëkkate yoo sa intérêt personnel kese taxoon waaw mu wor jullit ñépp peuple bépp la wor waaw wa imaamihim rawatina seen jiit bi nga xam ne moom la sànni loon xob wala moom la jaayanteel wor na ko parce que ba muy jaayanteeg moom mooy je resterai fidèle waaw quoi qu'il en soit je resterai loyal fekk yaa ngi tegu ci yoon bien sûr pas ci ay neen nga dem ba ci biir trahir ko parce que ñamalu la ci suukar si nga jàpp ne moo nekk ci loxoom benn wa tasabbubihi ila al fitani baynahum waaye loolu mu def day créer ay fitna diggante jullit ñi ay fitna lay créer parce que mu ngeen indi dissidence bi nag fii bayati le fait que mu xacc jaayante gi mu jaayante woon ak njiit bi waaw mu xacc ko bu ko defee day am ay dissidence fissure ci mbooloo ah qad shaqqa al kooku moo xar ah yatu bennoo jullit ñi moo ko xar waaw voilà loolu mu def day créer ay fitna waaw day tax gaa yi ñeme ci silence bi am voilà surtout nag ñu mel nii publiquement la ñuy wax li ñuy wax parce que saay <laughs> waaw kuy mu wax moom buy noppi di rafle waaw day dem nag ci plateau yi nag ah man je ne suis pas d'accord de ce que le président a décidé voilà c'est pas normal waaw ah, yaay na mais mais yow lu yaa ko jàppaloon ma waaw maa ko jàppaloon waaye man jàppaloo ma koon woon parce que mooy diw man dëgg ma taxoon a jóg ba ma koy jàppale ci dëgg la woon bi ma gisee muy dëngal te waxul dëgg de <laughs> non léeg-léeg day indi loo xam ne man na jaar ci loo xam ne day xaw a mel ni consensus même opposants yi dañuy d'accord ci loolu mu jaare foofu nag ngir wane ndekete yoo non gis nga li mu am na lu mu caché ah événement bi moom lay nëbbatoo li nga xam ne mooy dëgg-dëgg yéenéen parce que kat bi ñu bi ñu faloo gars yi bi ñu faloo bi ñuy fal DG généraux yi waaw directeur généraux yi ci banque yi ci établissement yi ci yenn kii yi di jiite yenn yi Euh, secrétaire généraux yi boolewuñu ko ci xam naa muy xaar naan ah fa njëkk tàmbalee sax mooy ministère bu dee koo xam ne moom mu ngi doon viser benn ministère mu gis ne bi ñu publier tur yi ah, wala sax consulter wuñu ko ba ñuy créer ba ñuy former gouvernement bi saa ne xaar amaa ah, ne yeneen yi dinañ ma boole feneen waaw waaw ba ñuy waree kii ay député bu dee foo xam dañuy am i la liste ba gars yi boolewuñu ko ci laay boobu moom mu gën a dee xun DG yi kenn boolewu ko ci liste des DG directeur généraux yi kenn boolewu ko ci conseillers yi ah xanaa conseiller sax kenn boolewu ko ci conseiller benn ministre ni président amul poste palais de la république wala primature bu dee ci wolof yeeg feneen feneen kenn joxu ko ci dara neewuñ ko sax yaa jiite complexe sàngam yow lañ ko jox nga gérer ko yaay directeur ba yaa koy gérer yooyu yëpp amu ci dara sawaay nag commencé di xunno di xaar nag gaa yi def benn faux pas mu jaar foofu non yii c'est pas normal lii yi nangam ak nangam non non nangam kii non man moom ba may jàppale ñu wax sii danga ko jàppoon ci dëgg mais lii mu daa c'est pas normal ndekete yoo dàq ganaar waxaale soxlaam lay def borom bi xam na bu nit ñi xamul yàlla xam na ne mu ne parce que kii li mu def dafa non seulement wor na jullit ñi wor na imaam bi trahir na ko nax na ko ba pare loolu mu def day tax ñenn ñi daal di ñeme di défier l'autorité waaw ñu mel nii wax naa lu bari ci rajo yi lañuy ñëw télé yi walla def seen seen live ne dañuy def conférence de presse waaw parce que ce qui se passe dans ce pays c'est anormal <laughs> taxaw nag cravate kii jaay fa ay kii journaliste yi nga xam ne jaay papier leen tax a jóg gaal tëb waaw ak si ci waa di xaar dikk ko micro yi mu ñëw tout le monde est kii muqaddam ta ko ah, voilà nag di egg di et di égrener ay jatribam ci ñi nga xam ne ñoom la jaayanteloon ñoom la faloon démb waaw te lépp li ko lal xaqiqa bi dëgg dëgg mooy lii lépp muy def parce que daa mosu tous dañ ko mosalu waaw mu ne kon day créer wa bu ila al fitani baynahum bi naksihi bay'ati wala bay'ata le fait que mu xotti jaayante gam jaayante woon ak moom trahir ko loolu day indi problème laa siyama rawatina in kaana mimman yuqtada bi bu dee koo xam ne dañ koy roy waaw bu dee rawatina waajooju nekk ku ñuy roy boobu moom fa la gënatee garaawal mais même buñ ko royul li mu def lii la yelloo waaw ndax buñ ko roy mooy eh, day day créer des émules comme on dit waaw day gaa yi ñeme waaw tamit di défier ku tëb na waaw dara fii dal nguur gi dal gaa yi dal kii te bu boobaa mooy ñu ngi affaiblir loo xam ne ñoom ëllëg bu ñu ko yoree xamuñ ne ñoom ñoo crée woon le fait ñoom bu ñu fi nee kenn du leen respecté waaw bari waa na ñoo xam ne loolu lañ dul suuraale bu ñuy kaas waaw bu ñuy kaas di dal yenn nguur yi yenn dirigeants yi waaw waaw di leen dal yenn yi du ñu bàyyi xel ne gis nga jëf yi ñuy jëf mën na këpp seen kaw mooy day tax nit ñi dootuñ di défier l'autorité moo fi dim siiw non ku ku kii sax wane ne walla duñ dara kii wane waaye génn wax lu la neex ba pare kii waaw maa ko wax kii gaay yóbbu la kii tëj génne waat nga wane ne way dara yi man dama leen a ragal waaw du respecté xattaa yi nga xam ne dañ ko waroon respecté du ko respecté léegi ñoom ci seen jëf bés bu ñu faloo nag <laughs> ñu bëgg gaa gaay respecté leen ko gaay delloo leen leur leur pièce de leur monnaie waaw delloo leen ko ñu nekk fi nag affaire bi jaaxal leen ak yooyu alors ñoom ñoo ko semi woon bañ newee ci xëpp position bi ñoom la woon waaw kon yii yëpp yu garaaw la lii nag mooy bu leen ko yàlla fayee bu dee jullit la bu ko yàlla fayee yii waaw waaye bu dee nee jéggal na ko ngir ex raison loolu jéggal ko wala day nekk lii dëggu ci ki nga xam ne da ko daganal ne waaw lii si daganal affaire ñu ne ko yeneen saa mu ne waawaay yow ma ne ndox mi dara laa ko dul jox waaw kooku moom mooy daa daganal loo xam ne yeneen saa sam dana xaram mu ne man sikki sax kaw ma yeneen saa ma ko mais kii kooku day nekk yéeféer kooku moom lii day dëgg ci moom waaw yii ñu fi wax nii yépp day dugg ci moom muy ut ay lay caaxaan di wax waxi caaxaanam yooyu wal iyaadu billah léegi kon ci kaw nii walillahi xam hamdu wal na ci lañu jeexale suñu tom bi ci kitaabul mansuuraat wal mulah muy tom soixante-dix-neuf jeexale ko yawmul xamiis le quinze ramadan cent quarante-sept mu dëppook jeudi cinq mars mille vingt-six bi madinati Villeurbanne al faransawiya euh, insha allahu taala ba léegi baabul mansuuraat wal mulah jeexul ci lañ ne bii ñëw ñu jël